al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala moo di beneen xadis lu ma rey daal lu ma dem ba koy après ma fàtte <laughs> <laughs> <laughs> ba fekkee ba nga xadis bi bi imaamu Nawawi daal at-Tirmidhi indi avant Abu Umaama bii quoi <laughs> yeneen saa salaam Seydina Abu Hurayra moo moo ko jëlee ci yeneen saa salaam mu ñaari jikkoo ngi xaslataani laa tajtami'aani fii munaafiq husnu samtin wala fiqhin fi diin mu ne ñaari <laughs> yeneen ne ñaari mbir a ngi jamais nga gis waaw moo tax gis nga yi mën nañu pirile di wax lu nekk fu nekk plateau bu nekk ñu nekk dinañ mën a wax ci yëpp ba mu def ci fiq bu bu sew sew ci diine amuñu ko waaw lépp luñ la cee wax dañoo dem préparer ko laata plateau bi ñu commencé ngir yër ci tuuti mais bàyyi leen deux jours après nga laajaat leen cuqaat leen ci loolu dara duñ ko ci xam bu dee nag wax loo xam ne wax joo xam ne moom yaxsabuna kulla sayhatin alayhim ila eh, eh, eh, booy boo leen tasma buñ la waxee ah mooy suuratul munaafiqun ci njaal biin bi rek wa in yaqulu tasma li qawlihim boo ñuy wax nga leen déglu tellement dañuy orne seen wax yi di kii mais amul benn sew sew fi nekk ci diine amuñu ko voilà yonent bay saa saa ne ñaar yooyu moom du dajaloo ci munaafiq husnu samtin mooy eh, rafet ab ziyir jikko yu rafet ak feeñuwaay ak apparence boo xam ne day toog day mel ni bu yonent yàlla ñu saa saa muy fitratal anbiya doo gis ñu mel noonu waaw même bu leen yàlla mayoon na sikkim la ñuy dëkk waaw wala bu ñëwee seen naanu yi dañ koy bàyyi mais mel ni yonent yàlla bi saa saam ne loolu mooy husnu samti bu la kenn sonal ci yëpp mooy di yonent yàlla bi saa saam fitratallahi allati fatara an-nas alayha la tabdila li xalqillah te yonent bay saa saam ne al fitratu xams wala xamsu min al fitra tudd yooyu yooyu la mooy noonu seen apparence yu rafet yooyu nga xam ne mooy li gën a tedd lu nit mën a mel ñoom yonent yàlla bi saa saam doo mis gis naafiq dajale boobu bii du ko dajale waaw même buy tricher xaw a euh, def bi ngir mën a mbaal nit ñi sa <laughs> euh, beneen bi moom du ko du ko def quoi waaw waaw mooy wala fiqa fi diin mooy am xam-xaw bu sew ci diine loolu manu ko am loolu manu ko am du dajaloo mukk ci ñoom waaw ñoom moom tous xamuñu ko léegi <laughs> waliyaadu billah léegi al imaamu al xaafidu an-Nawawi muy indi xadis boo xamante ne nii bu màgga màgg la ci bunt bi waaw bu màgga màgg nga xam ne boroom xam-xam yi mm. rahmatullah alayhim bu ñuy jàngale xam-xamu dugg xam-xam bu neem li nekk rawatina xadis xadis yi la ñuy tàmbale ngir soññ ñi nga xam ne ñooy sàkkukatu xam-xam yi ngir ñu xam ne li ñu nekk fii mooy yoon wi comme ni ñu ko waxe woon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi hadis mille mille trois cent quatre-vingt-un mu ne wa an Abi Dardaa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala allahu ta'ala lahu tariqan ila aljanna wa inna almalaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'a wa inna al'alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma' wa fadlul aalimi alal aabidi ka fadlil qamari ala saa'iril kawaakib wa innal ulamaa'a warasatul anbiyaa'i alayhimu salaatu wa salaam wa innal anbiyaa'a lam yuwarrisuu diinaaran walaa dirhaman innamaa warasul ilm faman axadahu axada bi hazzin waafir rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhima way way way allahu akbar allahu akbar la hawla wala quwwata ha allahu akbar allahu akbar ha mu ne kon waan abi darda mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy baayu darda di abu darda Uwaymir radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan man salaka tariqan képp koo xam ne daa sóobu aw yoon yabtaghi di sàkku fiihi ca yoon woo wële ilman xam-xam sahhala allahu borom bi dina ko yombalal lahu ñeel ko tariqan yooyu ilal janna wu koy jëme ci àjjana loolu hadis sayna Abu Hurayra bi ni roowul ak lii di voilà mu ngo ñi a fay mooy hadis mille trois cent quatre-vingt-un ah léegi wa innal malaykata te dëgg-dëgg malayka yi alayhimu salaatu wa la tada'u dañuy teg ajnihataha seen seen seen laaf li taalibil ilmi ñeel ki nga xam ne mooy sàkkukatu xam-xam bi muy tapis d'honneur allahu akbar aw gars yi dañ leen tegal ay tapis d'honneur ay tapis rouge yoo xamante ne ci suñu moquette yeeg suñu tissu yii la yu àddina yi nga xamante ne nii ci ràpp lañ jëm malaaka yi nag seeni laaf la ñuy tegal ñoom loolu mooy tapis d'honneur bi ci na graw xanaa sooy yow bu dee président yi bu ñu wàccee seen avion ci tarmaku aéroport yi seen naataango président fekk ñu tegal leen tapis boo xam ne bu rouge la bu ñu déroulé ba ca salon d'honneur ba ñu taxaw di ko gàkkandu ñëpp wër ko loolu mooy tiye tisi yi sawaay mais malaaka yi radiyallahu anhum salaatu wassalaam ñoom ñoom laaf seeni laaf la ñuy tegal kii sàkku xam-xam loolooy tapis d'honneur bi tax ñuy wax sawaay Allahu akbar ngir sàkkukatu xam-xam bi lañ koy lalal tegal ko ko lu tax ridan ndax gërëm bi ma sana li nga xam ne moom la nekk di ko liggéey di ko def muy sàkku xam-xam Allah wa inna al alima te dëgg-dëgg boroom xam-xam bi la yastaghfiru lahu des dina ko ñaanal njéggal man fi samawati képp ku nekk a samaan wa man fil ard képp ku nekk ci suuf ak lépp lu nekk ci suuf hatta al ba ni nga xam ne géej gi sax fil non euh, poisson yi jën yi ci ndox wa fadlul alimi ngëneelu boroom xam-xam bi alal abidi ci kii jaamu yàlla ka fadlil qamari daa mel ni ngëneelu euh, weer wi gis nga weeru wi am quinze jours fukki fan ak juróom ay fukki fan euh, ñeent fukki fan juróom weer wi ni muy nee badru yadin mat sëkk mel ni xar kanam boo gisee weer wi <laughs> nasaraan bu wax keroog <laughs> yan na tubaab waaw di kii ci lëndëm mu jékk rek gis weer wi ne oh là là tellement joli la lune waaw la lune kay saay looloo <laughs> oh, dafa yuuxu kay <laughs> nekk ci téléphone yeeg yu leere yooyu léeg-léeg du ñu seetlu sax aayaat yi yàlla ne inna fi xalqi samawati wal ard waaw yooyu alquran di wax ah yooyu nga xam ne la aayaatu li ulil albaab léeg-léeg buñ ci nekk sax di fàttaliku yooyu ko bàyyi xel <laughs> waaw waaye yeneen la ñuy yëga di maan mais bu yàlla bëgg ñoo gin yeen dañuy gis yooyu nit ndax weer loolu boo dee gis loolu loolu mu mat sëkk weer tal ak nim roowe nga xam ne wallahi ki def lii mooy alimu sama alimul allah <laughs> gis nga weer woowu bu ne bu noonu ni nga xam ne loolu la ëpp ngëneel ëpp leer gën yeneen biddiw yu ñi ngay gis ci wet yi te fadli ngam ngëneelu man gën aji aji boroom xam-xam bi li mu jëlee ak jaamukatu yàlla mooy ngëneel gi nga xam ne moom la bu weer wi ëppalee li des lépp ci yeneen biddiw yi ngay gis ci wet gi <laughs> waaw waaw <laughs> waaw waaw waaw ah innal yox fiiha sinimaaru waaw gis nga ngay gis nii bu weer wu mat sëkk wiñ la wax sànk ñëwagul xam nga dañuy gis ñuy leer nga gis biddiw yi fu nekk waaye bu sinimaar accès mooy weer wu mat sëkk waaw comme biñ la wax léegi muy muy Badr weer wu mat sëkk day nëbb yeneen yi yi nekk ci wet gi waaw léegi nag gis nga moom ni mu gënee yeneen yi ni mu leen gënee ëpp leen gëneel ëpp leen ak leer noonu la waroom xam-xam bi ëppee doole ki nga xamante ne la gëne ki nga xam ne mooy jaamukatu yàlla bi am na gëneel waaw moo tax mu ne loolu gëneel gu ko mu ne waaye na loolee ba léegi te boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi warasatul anbiya ñooy ñi nga xam ne ñooy donooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñooy les héritiers des prophètes alayhimu salaatu wassalaam ce su les savants wa innal bi léegi nag nga yaakaar ne ah xanaa de Seydina Sulaymaan alal jam yoroon kon borom xam-xam yi war nañoo riche ah. Abdullah Seydina Daawuda nguur gam yoroon xanaa de kon borom xam-xam yi comme que ñoo leen doon war nañoo bari la ah Seydina Ayyubu alayhi salaatu wassalaam kon de gaay war nañoo bari mu ne déet wa innal anbiya ah te yonente alayhimu salaam lam yu yuwarrisu diinaara newuñu fi nag bi doon na lañ doon na ña nga xam ne lañ bàyyi ñu lañ koy doon lañ lege bàyyi ko seen gannaaw du ay pièces or euh, wala dirham du ay pièces xaalis déedéet du ay euro ki dara seeki CFA ci livre sterling wala ay janiya ay ay ay ay ay ay yooyee ay ay ay riyal mukku du loolu lañ fi bàyyi ñu leen koy doonne xam nga lan la innama warasul ilm dëgg-dëgg li nga xam ne moom lañ bàyyi seen gannaaw lége ko ngir ñu leen koy doonne mooy xam-xam allah moo tax wa warisa Souleymane Daoud Seydina Souleymane bu dee ne dafa doon Seydina Daoud du nekk nguur yor nguur moom moom la ko doon ne loolu da ngay tabaan kese waaye la mu ko doon ne dëgg-dëgg mooy xam-xam ba mooy yenent gi mu doon voilà mu ngi noonu. daa tombe nag baayam ne woon buur bu nekk buur waaye du loolu la ko doon ne waaye mooy xam-xam ba ndax ñoom yonent alayhi salaatu wassalaam lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman alayhi salaatu wassalaam wax innama dëgg-dëgg li ñuy di ko bàyyi nit ñi di leen ko denn di ko doon ci ñoom seen gannaaw mooy al-ilma mooy xam-xam kon nag fa man axadahu képp ku jàpp ci xam-xam boobee axada jàpp na bi xasdin ci cër waafirin bu màgg màgg màgg màgg màgg waaw te waxoon nañ la boole kook la boroom bi waxoon ne yonent bi saa salaam ne ko wa qur rabbi zidni ilma waxal yow yonent bi saa salaam yow saa borom zidni dee ma dolli fu ma tollu ilma xam-xam lool kese la ko ma sa wax mu dolli ko ko kon nag ku jàpp ci xam-xam boo bee muy xam-xamu yonent yàlla ñu saa saam bi ñu bàyyi seen gannaaw. kooku jàpp nga ci cër bi gën a rëy mun a rawaahu hadis bii de solo na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud rahimahullah wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa rahmatullahi alayhima allah gi laaj bu njëkk bi mooy est dong ko solo ñu la la déedéet waaw hmm? ah. imam Ahmad solo woon na ko na ko noon al imamu ibnu Maaja solo na ko rahmatullah alayhi xoola imam ahmad ba la ñoo dugg ci yee waaw musnadul ansaar hadith abi darda mu ne haddathana muhammad ibn yazid mu ne netan suñu sëriñ di muhammad ibn yazid al-Qulaa'i abu sa'id ñi ne abu yazid ñi ne abu ishaq rahimahullahu ta'ala thiqatun abid thiqatun sabtun abid le borom taqrib at-tahdhib wax di sëriñu imaamu Ahmad génn na 188 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana xabaare nañu Aasim ibn Raja ibn Haywa mu nekk ñu nekk mooy Aasim ibn Raja ibn Haywa al-Kindi al-Filistini gis nañ ko fee sànq gisoon nañ ko ci hadis eh, bële muy saduqun yahin eh, ku dëggu waaye day def def la la borom Taqrib at-Tahzib an Qays ibn Kathir mu jëloon naan Qays ibn Kathir di Kathir ibn Qays ash-Shami rahimahullah ñii ne Qays ibn Kathir mu loolu nag loolu def def la la. voilà mais Kathir ibn Qays la tuddoon nekk koo xam ne nag moom mi dëgërul voilà la imam Ibn Hajar wax dana da'if euh, Wahm ibn Qani' fa awradahu fi sahaaba mu ne ibn Qani' moom dafa juum daal di koy boole ci sahaaba yi déedéet te kii waxuma la dara mais daa dëgërul mu ne qaala qadima rajul mu ne daa am benn waay boo xam dafa dëgmal min al madina jóge madinatu rasulillah alayhi salatu wassalam ila Abi Darda wa huwa bi Dimashq daal di dem ci Abu Darda fekk ko dima Damas sam ne woon fa qaala Sham fa qaala mu ne ko maa aqdamaka ay axi mu ne ko Abu eh, Darda laaj ko waalan moo la ndiba fii qaala hadithun balaghani annaka tuhaddisu bi ya rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko benn hadith boo xam ne jote na ma ne yow yaa ngi koy nettal di ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii da nga koy boo li imaamul Bukhari waxoon na war a xala Jaabirun imaamu Jaabir daal radiyallahu anhu to to laxas na daal di voyage yi dem sa Abdallah ibn Unays eh, doxu weer ngir ci benn hadith bu mu ko doon laaj salaf yi noonu lañ meloon mu ne ko benn xadis bu ma dégg na yaa koy nettal di ko jëlee ci yonent bay saa salaam moo ma féndi ah léegi Abu Darda ne ko xadis ne ko ah ama qadim tali tijaara ne ko yow ñëwoo fi ngir commerce commerce andiwul xaala laa waaj ne ko déedéet xaala maa qadimta li xaaja ne ko ñëw fi ngir aajo amul beneen aajo waa ji ne ko déedéet xaala maa qadimta illaa fi talabi hadha al hadith ne ko ñëw fi lu dul sàkku hadith bi xaala naam waa ji ne ko waaw ma ne ko nag léegi déglu fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka allahu bihi tariqan ila al janna wa inna al malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibin ilm wa innahu la yastaghfiru lil aalimi man fi samaawaati wal ardi hatta al hitaanu fil maw wa fadlul aalimi ala al aabidi ka fadlil qamari ala saa'iril kawaakib innal ulamaa'a hum warasatul anbiyaa alayhimu salaatu wassalaam lam yuwarrisuu diinaaran walaa dirhaman wa innamaa warasul ilm faman akhadha bihi akhadha bihazzin waafirin voilà imaamu Ahmad nag rahimahullah mu ne lii indi beneen haddathana al-Hakam ibn Musa qaala haddathana Ayyash an Asim ibn Raja' ibn Haywa an Dawud ibn Jalil an Kathir ibn Qays mu wax lool rahimahullahu ta'ala léegi la ñëw imaam imaam Abu Dawud moom nan la ko indi mu ne kitaabul ilmi baabul hassi ala talabil ilmi foofu la ko al imaamu hmm, eh, daal di indi Ah, léegi mu ngi noonee mu ne haddathana Musaddad ibn Musarhad imam Abu Dawud mu ne nettanañu Musaddad ibn Muzarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génnaat na la 228 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdullah ibn Dawud mu nekk ñu nettali mooy Abdullah ibn Dawud ibn Amir ibn Rabi' al-Hamadani ash-Sha'bi Abu Abdirrahman al-ma'ruf ñu xame ko bil Kharibi rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi génn àddina li nga xamante ne nii mooy deux cent treize di fiqatun abid musaddad moom kenn lu laaj eh, eh, eh, hmm, mooy kan waaw sëriñ bi nag imaamul Buxaari yi jëlewul ci moom parce que imaam al-Hasan Hajar nee na laata muy génn àddina dafa arrêté woon di jàngale mu ne fa li daalika lam yasma minhu al-Buxaari waaw mu ne waaye solo na ci moom waaye bi waasita à part intermédiaire Serigne la mooy Imaamul Bukhari yi mënoon na jële ci moom directement cent vingt six euh, li di deux cent treize boog la génn àddina Imaamul Bukhari dafa teel a dugg ci cent vingt six la gane àddina génn àddina deux cent treize Imaamul Bukhari dafa teel a sóobu ci xam-xam manoon na jële ci Serigne bi mais sauf que Serigne bi dafa arrêté woon di jànge di jàngale laata muy génn àddina loolu moo tax Imaamul Bukhari jële na ci moom mais daj na ko ci wàllu dund nii ci wàllu dund ak moom waaye waaye jàngaleetul woon moo tax bi waasita par intermédiaire rahmatullah alayhi qaala mu ne hada mu ne sami'tu moom Abdullah ibn Daawud mu ne sami'tu Aasim ibn Rajaa ibn Haywa mu ne dégg naa Aasim ibn Rajaa ibn Haywa eh, moom gis nañ ko sànq mooy saduqun yahim rahimahullahu ta'ala mu haddis an Daawud ibn Jamil mu ngi jëlee ci Daawud ibn Jamil ñii ne al-Walid ibn Jamil mu nekk koo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na da'if rahmatullahi alayhi an Kathir ibn Qays gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala moom da'if la mu ngi noonee mu nekk le Ibn Qane dafa juum bi mu ko boolee ci sahaaba yi radiyallahu anil jamii'an qaal kuntu jaalisan ma'a Abi Dardaa fi masjidi Dimashq fa jaa'ahu rajulun fa qaala yaa Aba Dardaa mu ne dama toogoon comme riwaay imaam Ahmad bi ci euh, euh, jàkkaay Damas bi euh, muy Dimashq fële ca Sham ne woon capitale julli ñi jamono yooyu ci profit de yi nga xam ne mooy Banu Umayya ñoo fa ne woon radiyallahu anil jami' mu ne fa jaawu rajulun fa qaal benn waay daal di koy dikkal ne ya Abu Darda mais yow Abu Darda ah yow Abu Darda mais mais jamono ji Abu Darda ba mu fay ne Umayya di newat ñu soona moom moom ci jamonoy Seydina Ousmane la génnaat ne l'an 32 voilà mu ne ko yow Abu Darda ah léegi mu ne ko inni ji'tuka min madinati rasuli min madinati rasuli sallallahu alayhi wa sallam li hadithin balaghani annaka tuhaddithu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw maa ji'tu li haaja nee na mu ne ko ah yow Abu Darda man de damaa dikk jóge madinaay dëkku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkub leer ba yal na ñu fa borom bi yàgg yóbbu amin way loo yal na borom bi def suñu xol yi du fa jóge laa wax waaw bu fa suñu yaram yi cité yi suñu xol yi du fa jóge ndax yi daarul habibi qulubuna tahwaha voilà <laughs> këru soppe suñu xol yi da ko sopp way amul benn jullit boo xam ne Medina nawul ci xolam allah lu yàlla ngoo ala saakini ya afdalu salatu wasalaam mu ne ko foofu laa julli ah ngir benn hadis boo xam ne jota na ma ne yaa ngi nettal di ko jële ci ndawal yàlla saa sam ñëwuma nag ngir benn aajo loolu rek mooy di waaw mu ne ko qaala mu ko fa inni man sami'tu rasulallahi dégg naa ndawal yàlla saa sallam yaqulu mu naan man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka allahu bihi tariqan min turuqil janna ku dugg yoon soobu yoon ah di fa sàkku li nga xam ne mooy xam-xam borom bi dina ko sóob ci yooni àjjana yi ndax yoonu àjjana yi dafa bari waaw subula salaam yooyee yoonu jàmm yooyee muy yoonu àjjana yi dañu bari yi ñëw ci yàlla waaw léegi wa inna wa mu ne wa inna malaika te malaaka yi kat la tabaw ajnahataha ridan li taalibi dinañ teg seen laaf yi ngir gërëm ki nga xam ne mooy sàkkukatu xam-xam bi voilà wa inna alaalima te ki nga xam ne mooy borom xam-xam bi la yastaghfiru lahu di des na ko jéggal ñaanal jéggal man fi samaawaati yépp ku nekk ci asamaan wa man fil ardi ak suuf yi wal hiisaan wa ak jën yi fii jaww fil maa ci biir ndox mi wa inna fadla al-aalimi ala al-aabidi gëneelu boroom xam-xam bi ci kiy jaamu yàlla ka fadli day mel ni gëneelu alqamari weer laylatal badri guddi gi nga xam ne daa weer wi daa feeñ leer quinzième guddi ala sa'ilil kawaayib ni mu gënee leer gën a ëpp gëneel yeneen euh, astre yeneen biddiw yi wa inna al-ulamaa euh, da boroom xam-xam yi warasatul anbiya ñooy ñi nga xamante ne nag ñoo ñiy doon boroom xam-xam yi ñooy doon yonent yi alayhimu alayhimu salaatu wassalaam léegi mu ne ñoom nag wa inna al anbiya alayhimu salaatu wassalaam lam yuwarrisu doon na lowuñ nit ñi diinaaran ay pièces u or wala dirhaman waaye du ay pièces li nga xamante ne nii mooy ay pièces li nga xamante ne nii mooy xaalis warasul ilm li nga xam ne moom lañ doon na le ñi mooy xam-xam fa man axadahu képp koo xam ne jël na ko fa man axadahu képp ko jël axada jàpp na ku ci jàpp mooy jàpp nga bi hazin waafir mooy li nga xamante ne nii mooy cër boo xamante ne nii bu yaatu la voilà loolu loolu la mooy loolu la euh, euh, euh, kon nii la ko al imam ande mu ne hadathana Muhammad ibn al-Wazir ad-Dimashqi qala hadathana al-Walid mooy ibn Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne laqitu Shabib ibn Shayba mu ne daje na ak Shabib ibn Shayba ash-Shami rahimahullah mais moom majhul la borom taqribu tahdib wax mu ne ah, fa haddathani bihi an Usman ibn Abi Sawda mu nettal ma hadis bi jële ko ci Usman ibn Abi Sawda Shami al-Maqdisi moom ku dëgër la rahimahullahu ta'ala moom nag mu jële ko an Abi Darda mu jële ko Seydina wa mawlana ah, Abu Darda Uwaymir muy Uwaymir ibn Malik ñi ne ibn Amir ñi ne ibn Sa'laba ñi ne ibn Abdillah ibn Qays ñii ne Uwaymir ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya ibn Amir ibn Adiy ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari Abu Darda nag la siiwoon al-Khazraji rahimahullahu ta'ala am nañu ne Amir ibn Malik la tudd waaye loolu en tout cas Uwaymir mooy li gën a siiw ci turam génn àddina la 32 am ñu ne après loolu waaye am nañu ne 31 mais daal ci jamonoy xilaafa Sayyidina Uthman ibn Affan alayhi ridwanur rahimur rahman ci la nii la ko Abu Dawud indi léegi ñu jël al imaamu euh, bi nga xamante ne al ki nga xamante ne nii mooy Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom mu ngi gën di abwaabul ilmi an rasuulillahi sallallahu maa jaa fi fadlil fiqhi ala al ibaada mooy buntu bi ñu gis fan yii yëpp bi ñuy gis ñii boo bëri waaw. <laughs> waaw te bi laata ma ko indi mooy hadis biñ la doon wax moom la njëkkandi ci buntu bi buntu bi wax ngëneelu. Euh, al fiqh mooy uti xam-xamu fiqh am xam xam-xam bu sew buy tax yàlla li tax mu bind la nga man cee nekk waaye xam-xam bu sew ci diine li mu ëpp doole di jaamu yàlla te yooyu yépp yow sa yoon newu ci wala xamoo leen voilà léegi woo xadis bi mu njëkkan di xadis mooy xadis bi ñu la doon wax waaw yéen mu ne Ibn Abbas moo ko soloo mu ne yeneen saa sam nee na faqihun ashaddu ala shaytaani min alfi aadi benn benn kese faqih jaamukatu yàlla moo ëpp doole fuuf waaw ci ki nga xamante ne nii mooy euh, mil jaamukatu yàlla waaw te hadis boobu imam at-Tirmidhi Muhammad ibn Ismaïl la ko jële muy al-Bukhari euh, rahimahullahu taala Abu Abdillah léegi après rek ci la teg hadis bi waaw Allahu akbar léegi mu ne haddathana Mahmoud ibn Khidash al-Baghdadi mu ne ne tane seen sëriñ di Mahmoud ibn Khidash al-Baghdadi di Mahmoud ibn Khidash at-Taliqani Abu Muhammad wàccoon Baghdad toor al-Baghdadi rahimahullah génn àddina la deux cent cinquante borom Taqrib at-Tahdhib nee na ku dëgguloon saduq qaala mu ne rahimahullah haddathana Muhammad ibn Yazid al-Wasiti gis nañ ko sànq muy al-Qula'i rahimahullahu ta'ala thiqatun sabtun abid ah génnaat na a quatre-vingt-huit am ne cent quatre-vingt-douze ba foofu am na ay wax rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ko sànq ci riwaaya yele al-Wasiti qala haddathana Asim ibn Raja ibn a Asim bii nag mooy ki nga xamante ne moom saduqun ku dëgg la woon da doon juum gisoon nañ ko sànq qaala mu ne man Qays ibn Kathir mu jël Qays ibn Kathir mii nag moom dëgërul comme ni nga xam ne noonu la imaam al-Hafiz ibn Hajar daal di wax sànq rahimahullahu taala mooy kon boo gisee moom problème bi fii la kon ci càllale bi moom mii la qaala mu ne qadima rajulun min al-Madina ala Abi Darda radiyallahu anhu wa huwa bi Dimashq ma aqdamaka ya akhi fa qala hadithun balaghani annaka tuhaddithu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala ama ji'ta li haja qala la ko min riwaya imam ahmad bila qala ama qadimta li tijara qala la qala ma ji'tu illa fi talabi hadha al hadith qala fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka allahu bihi tariqan ila al jannah wa inna al-malaa'ikata la tada'u ajnihataha ridan li taalibil ilm wa inna al-aalima la yastaghfiru lahu man fi as-samaawaati wa man fi al-ard hatta al-hitaanu fil ma' wa fadlu al-aalimi ala al-aabidi ka fadli al-qamari ala saa'iri al-kawaakib inna al-ulamaa'a warasatu al-anbiyaa inna al-anbiyaa'a lam yuwarrisuu diinaaran wa laa dirhaman innamaa warrasuu al-ilm faman axada bihi axada bi hadin waafir gis nga imaamu Tirmidi nag après mu ñëw di wax ci xadis mu ne wala naarifu hada al xadis mu ne xadis bi xamuñu ko illa min xadisi Aasim ibn Raja ibn Haywa mu ne xamuñu xadis bi lu dul ci xadisu Aasim ibn Raja ibn Haywa wax nañ la ay mbiram léegi ne la saduqun ku dëggu la yahim day juum day def def le la borom Taqribu Tahdhib wax ci yoonam daal lañu ko xame mu ne wa laysa huwa indi bi muttasilin hakaza mu ne hadis bii man jàpp ma ne nii mu mel nii ci biti man imaamu Tirmidi jokkaloowul comme nii mu ne haddathana Mahmud ibn Khidash mu ne nettal Mahmud ibn Khidash gis nañ ko sànq mooy sëriñam bi rahimahullahu taala moom la jële sànq hadis bi mu ne bi hadha al isnad ci sanad bi wa innama yurwa nii la ñu ko solo nak lay de moom sama sëriñ boobu waaye wa innama yurwa hadha al hadith an Asim ibn Raja ibn Haywa mu ne hadis bii dañ koy solo ci Asim ibn Raja ibn Haywa comme ni mu la wax ne ci moom la ko xamee mu ne anil Walid ibn Jamil gis nañ ko sànq ci riwaaya bi ñu gisoon bu imaam Abu Dawud bi an Kathir ibn Qays mu jëru Kathir ibn Qays an Abi Darda ci Abu Darda an Nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne ha wa hada asahhu moo gën a dëgër min hadith Mahmud ibn Khidash que hadith bi mu indi fii njëkk indi kàllale bi muy Mahmud ibn Khidash mu ne war a ah Muhammad ibn Ismaïl mu ne al imaam lu Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari sëriñam bi mu ne hada asah lii moo gën a wér ci ñaari mais est-ce que loolu ça veut dire que imaamul Bukhari imaam an-Nasa'i kii boobu al Bukhari la ne ñaar yi bee moo gën a wér voilà. al imaam Abu Dawud rahimahullah ak Tirmidhi wax nañ la solo Ibn Maaja ak Ibn Hibbaan indi na ko ci hadith Seydina Abu Darda voilà rahmatullahi alal jamii kon hadis baa ngoog mooy bii yoon bi mu la mujjee wax loolu moo gën a dëgër ka yoon bii mu indi moom al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah hmm? ah, waaw mu ngi noonee waaw boroom xam-xam ne gis nga hadis dañ ci wuute ci càllala yi boroomam dañ ci wuute wuute bu bari hmm? am ñoo xam ne wax nañ ci wax yu bëree bëri bëri bëri bëri moom xadis bii nii waaw dañ ci wax lu bëri wa imam al-Hafiz Hajar mu ne xadis bi da'afahu ad-Daraqutni fi al-Ilal imam ad-Daraqutni da ko wéralil ci téere boobu al-Ilal mu ne laateel wa huwa muttaribul isnad ndax càllaleem dafa bëri ay dafa dóorante quoi comme ni imam at-Tirmidhi wax qaalahu al-Munziri mu ne loolu imam al-Munziri eh, moo ko wax Eh, imaamul Buxaari yi nag am na lu mu ci tudd ci saxiixam bi waaye sa sanad ngir wan ne loolu moom lu dëgër la moo tax bu ko waxee parce que imaamu tir euh, al Tirmidi moo tax na ne imaamu tir euh, Buxaari Muhammad ibn Ismaayil nee na nag càllale bële moo gën a dëgëraa ah. voilà moo la xadis bi xadis la bu wér la voilà da imaam Ibn Hibbaan indi na ko ci saxiixam fi xadisu Abu Darda léegi ginnaaw li xadis bi xadis la bu rëy rëy rëy rëy Allahu akbar di dellu rek comme fi ñu jóge lëkkaale mag suñu bunt bi di wax ngëneelu quand même xam-xam ngëneelu waroom xam-xam bi ci ki nga xam ne ndaxa mu ngi ci loo xam ne ak jaamu yàlla la waaye nekkul ci xam-xam bi wala yitteelu ko ñi nga xamante ne noonu quand la la keerawe kii quoi nga gis gap bi quoi waaw yeneen tubaab salaam di ñu leeral que ne li nga xamante ne mooy ngëneel googee wax loo xam ne hadis na Abu Hurayra mi ñu la doon wax léegi te ñu gisoon ko fi fii ci bunt bi leeral na ko man salaka tariqan képp koo xam ne sóobu nga aw yoon te hadis boobu waxoon na la imaam Muslim moo ko solo mooy hadis mille trois cent quatre-vingt-un ci euh, Riyad bi mu ci suñu bunt bi ñu nekk baabu fadlil ilmi képp koo xam ne sóobu na aw yoon di fa sàkku xam-xam borom bi dina la yombalal yoon wu nga xam ne moo la yóbbu àjjana sàkkatu xam-xam bi mooy moom bu nekkee ci xam-xam di ko wuti yene malaaka yi ñoo koy tegal ay laaf seen laaf yi waaw waaw laafu malaaka yi ñim cedde borom bi digal leen nañu ko wàcceel ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam allahu akbar muy tapis d'honneur am comme ni ñu waxoon allahu akbar ndax lan gërëm li ñuy def ah ndax ñu ngi ci jaamu yàlla ji gën a rëy mooy xam-xam waaw Abdullah ba pare mu wax li hadith Sayyidatu Aisha bi doon wax ni lépp rek moo koy ñaanal njéggal moom jaamu euh, sàkkukatu xam-xam bi wa inna al-aalima muy ay information yu bari boo xam bu ci nekk rek di wane ngëneelu xam-xam ak boroom xam-xam ni mu kaw li nga xam ne newul ci xam-xam quoi waaw boroom xam-xam bi da koy ñaanal jéggal man fi samawati wa man fil ard yépp kuy nekk ci asamaan ak suuf hatta al-hiitaan hatta waa poisson yi jën yi nekk ci ndox yi ndox yi nag du océan yi du géej gi kese waaye dex yeeg teen yi comme niñ ko fi waxee woon ak fépp koo xamante ne marigot yeeg déeg yeeg yëpp jën ya fa ne dañuy ñaanal li nga xamante ne mooy ah, kan boroom xam-xam bi li nga xam ne mooy yiw di ko ñaanal njéggal te ngëneelu li nga xam ne mooy boroom xam-xam bi bi mu am ci jaamukatu yàlla bi mooy weer wu mat sëkk bi nga xam ne loolu la am ci mboolem Euh, euh, asri yeneen étoiles yeeg biddiw yi ngay gis ci wet gi waaye nag hein bi gën a mooy comme ni mu waxoon ci xadis bee ne ngëneelu boroom xam-xam bi ci jaamukatu yàlla mooy man ni ma leen gën a man yeneen saasam ci par rapport ak ci a féete suuf ci yéen waaw mu ne wa inna al ulama warasatul anbiya yonent yi alayhimu salaam boroom xam-xam yi ñooy seeni dono allahu akbar moo tax képp ku daal la waa yeneen de sàngam bu fi ne woon dinaa ko topp dinaa ko nii borom bi def ay boroom xam-xam yoo xam ne yaa ngi dëkk ak ñoom faale woo leen yitteeluñ la sax la ñu nekk yitteelu la muy xam-xam ba da wax lu la sopp képp bu fi yonent yàlla yu saa saa ñëwoon doo doo ànd ak ñoom jamais doo ànd ak ñoom ndax ñi leen donnu yow ka nga naan ah bu fi newoon sëriñ bi wala nangam bu fi newoon tam ñu xamee ko xam-xam ak kell te kese. am ñoo xam ne ci loolu lañ nekk même bu dee yoruñ sant ya nga yaakaar nga ne leen fi dégg niñ dégge faale woo leen da ngay wax lu la neex sëriñ boobu yor sant boobu sant ciy topp yow bu fi ñëwoon doo ànd ak moom parce que loolu yitteewu la waaw parce que mënoon ne diw ki ko fi toogal te tooge fi ni fi nekkoon nga soofantal ko faale woo ko ne moom nag bu fi newoon ma ma ma yëkkati ko da ngay wax lu la neex waaw wa inna al ulama lii bokk na ci ngëneelu xam-xam yi gën a mooy lan ñooy doonoo yonent yi alayhimu salaam te yonent yi ñooy ñu gën yàlla indi te lim leen fi indee mooy gindi jaam yi li yuxrijaw min az-zulumaati ila an-nuur li yuxrijuhum ngir ñu génne leen ci lëndëm yi ñu nekke dugal leen ci leeru li diine leeru yàlla ñooñu ña taxawe loolu ñooñu ñooñu doon yonent yi alayhimu salaatu wa salaam waaw ñoom nag kenn du leen doom ne ay dërëm ci matériel ak xaalis buñ bàyyi moo tax yonent way sa sa waxoon ko waaw nahnu ma'ashirul anbiya la nuura ma taraknaahu sadaqa ñun mbooleen yonent yàlla Musaa salaam kenn duñu doon lépp lu ñu bàyyi suñu gannaaw sarax la waaw kenn duñu doon waaw waaw moo tax loolu euh, muy xadiis bu leer Seydina Siddiq doon ko wax Sayyidatu Fatima ba muy laaj Euh, miraasu baayam mu ne ko ah xanaa yëgoo loolu yo ah sa baay yoneen saa sallam damoo waxoon lii te Seydina Omar waxoon na ko ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ñoom Seydina Ousmane ibn Affan Seydina al Abbas di bàyyi ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñoom Seydina Abdourahmane ibn Awf ak ñooñu ne leen est-ce que maa ngi ci yàlla di leen seedeloo est-ce que déggu ngeen yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ñun julli ñun ñun yonent yàlla bi salaatu salaam kenn duñu doon ku nekk ci ñoom Seydina al Abbas ne waaw dégg naa Seydina Ali ne dégg naa ko ñeneen dégg na dégg nañ voilà loolu nag Sayyidatu Fatima ci boppam moom moo dégguloon lool waaw moom déggu ko woon mais boroom këram gi Sayyidina Ali ci boppam dégg na ko ci Yonent bi alayhi salaam voilà waaye ba maamam <laughs> maam la ñoom day Abbaas <laughs> waaw radiyallahu anhu ibn Abdul Muttalib moom ci boppam dégg na ko ci Yonent bi alayhi salaam voilà comme quoi mooy li ñu doon xam-xam teg xam-xam loolu Yonent bi alayhi salaam mooy ki teg xam-xam ku nekk am na lu la mën a rëcc voilà. si Siddiq bañ ko laajee ci eh, miraasu maam bu jigéen dane ah man de loolu xaw jëlewuma ci benn xam-xam ci Yonent bi sallallahu alayhi voilà kon nag mu ngi noonu quoi <laughs> waaw kon nag loolu du am am solo la kon mooy ñoom kenn du leen doon ay alal ak yi li ñu fi bàyyeeg ay suuf ay ay tool ay nangam déedéet ay xaalis boo bëggee yow Yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam ku nekk leen mën a doon. na sa na sa yéene baax nga sóobu ci yoonu xam-xam yaay ci leen doon waaw moo tax saxaaba yi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ba mu ñëwee ca marché ba <laughs> waaw ni yéen lu ngeen di def fii laa xaw yéen ñu ngi séddoo miraasum yonente bi alayhi ci jàkka ngeen toog fii gaa yi gaa yi jóge ci bi daw si laay ah! bi ñëwee daal di xool waaye gis gaa yi di jàngale xadiisu yonent bay saa saam di ko leeral ay boroom xam-xam ci jàkka ji gaa yi ñëw na ko mais Abu Hurayra waaw yow ñun mi dem nañ mais mu la mooy xam-xam bi <laughs> mu ngi noonee la hawla wala quwwata illa billah waaw loolu lu ama am solo hmm? <laughs> Allahu akbar kon loolu mooy loolu mooy doono yonent yi ah waaw nit ñu baax ñi ngay dégg ñu sell ñi radiyallahu anhum loolu mooy seen doono waaw képp koo xam ne loolooy sa dundu ci liñ newoon kooku yaa ki leen doon waaye ku ci newul faale woo yooyu lépp yëfu puugalee jaay ay affaire kese ak yooyu kese bu ñu woowee mbiru daraja nga ne yow la bu yoneen saa sam doon ñëw sax seen kër lay wàcc wala yaa koy teertu alors que yow lim ne woon sa yoon newu ci xam nga ne dangay ngay nax sa bopp képp ku la topp voilà képp ku la waaw mbir mi nekkul ci ay sant ay tura ci juddu li mu nekk mooy ki nga xam ne moo nangoo tënku ci yoonu yonent bi alei saa salaam te mooy yoonu xam-xam kon mu ngi nii wa inna al anbiya lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman innama warasul ilm liñ fi bàyyi ni ñi leen ko waaw ku la ci gën a jàpp nag fa man axadahu ku jàpp ci xam-xam boobu ne axada jàpp na bi xasdin waafir cër bi gën a rëy lépp moo xam-xam jeex na koom nee na tugaan jël na li gën a màgg waaw <laughs> mu ngi noon borom borom bi ne innama yaxsha Allah innama yaxsha Allah min ibadihi al-ulama dëgg dëgg ñuy ragal yàlla ci jaam yi ñooy borom xam-xam yi ñoom ñoo doon yonent yàlla mu salaatu wa salaama ñoom ñooy ñooñu la voilà kon loolu yal nañu ci borom bi boole quoi yal nañu ci borom bi wallahi boole wallahu taala